tabul ànd ak koo xamante ne dafa dof walla koo xam ne daa xemmem àddina waaw kooku bul ànd ak moom de léegi nag mu ne mu ne nag am na lu ma la doon wax nga bàyyi ci xel ndax bul ñëw ne ku melul ni nga gis ci téere yi rek kooku baaxul déedéet moo tax mu ne fa rubbama léeg-léeg istaqbaxta nga ñaawlu sha'nal abdi mbiru benn jaam boo gis benn nitu yàlla wala benn nit mu man doon ni nga ko gisee daal bon ça ne t'inspire pas confiance quoi wóoluwoo ko nga ñaawlu daal jàpp ne kii amaana warul la nekk ku baax quoi waaw fekk wa innahu gis nga waajooju noonu ngay ñaawlu ay mbiram te xamaloo ko dara kat man naa nekk xaasa jote na kulla majlis bépp teraanga ak bépp mànkaay waaw moo tax mu ne laa tasdari la abda li qubxil malbasi ma taxaddu wa kusuri danasi mu ne ba looloo tax kon laa tasdari bul tuutal tabul xeeb bul doya al abda jaam bi li qubxil malbasi ndax yow bi nga gisee ni mu yi muy sol daal ah non nekk wali yu ko wax non kii waru nekk ki may seet parce que quand même muy soloo yéreem yu dand yi tamit yéeréem yi nga xam ne mooy même bu tilimul bu baax mais dese naa set quoi mu ne bul doye dal jàmbi de li xubxel malbasi wala muy sol ay bloc yo mille neuf cent cinquante yooyu te ñu nekk deux mille deux mille deux mille vingt trois mu ne la loolu du ci dara wala deux mille vingt bul xool <laughs> nga ne ah non kon kii sa waay ah kii ni solo feelu ay l'an mille trois cent gàddaay yonent bi sallallahu alayhi loolu daal noo ne loolu nag bu ko xeeb ndax ay ndax ñaaw ak li muy soloo yow gis nga ne bon kii rafetul daal ay mooy du sol loo xam ne jotul dina jot waaye mooy ci biti nii rafetul ci yow ma taxaddutin ànd ak yaram wi nga gis yaram wi mel ni ku waaw nga gis yaramam wi mais boo gisee yax yi ak ak der bi daa mel ni ñoo taqaloo tellement waa ji dafa loof am ay ñaas-ñaas fii ah nga gis mu yooy nga sawaay bii wa kufri dana si ak bari ak ak ak tër ak tilim nga ne xoolal weewam yi ni mu tilime sawaay xoolal waa ji sawaay toppatoowul boppam mu ne loolu kese bu mu tax nga xeeb ko waaw ñu ne ko waa lu tax mu ne id rubba di taxaddudin qadima tala nuran wa sirra min ilahin qad mu ne ndax waru id rubba ndax bariwaana taman naa nekk di taxaddudin waajoo xam ne dafa yooy waajoo xam ne dafa yooy amaana waajoo xam ne dafa yooy nga gis ko mu yooy nga gis waaji yooy waaju yooy waaw mooy di taxaddudin fekk moom xadim talaa fees na nuuran leer wa sirran ak mbóoti yàlla boo xam ne mbóot yoo xam ne min ilahin qad mu ngi tukkee fa yàlla ma nga xam ne mooy ki kawete yéegut waaw ci lii la naan l'habit ne fait pas voilà mooy gisab col ko rek foog ne waa ji lii la wala nekkul lii lool lu bari da ngay juum beaucoup d'apparences sont trompeuses waxoon nañ ko fan yee ci biti yu bari yi feeñ ci yu bari ci biti dañuy nax nit ñi nga foog ne kii moom ah, xoolal waa ji moom ci mbalit yi lay nekk ndekete yoo boo wul moo raw ña nga ñay nekk ca fauteuil ya ñu leen di utali limousine ñu yor seen seen passeport diplomatique waa jee leen raw foofu nekk ci atelier bii sonn di ëf nekk forgeron di ëf di lakk kii di ko fett fu ne ndekete yoo nga xeeb ko ndax sol ka am at ni mu mel ak yaramam wii nga xam ne fu nekk xoosu na fa ak li nga xam ne ni mu yooye nii hein mel ni yaram bi mel ni daa am ay pax ak ashabul uxdud ci lii la jóge uxdud <laughs> ñoo ko bokk mel ni yaram bi daa am ay kàmb hein mu ne kooku léeg-léeg nga gis ku mel noo nee xadim talaa mu fee tell nuuran leer wa sirran ak mbóot min ilahin qad ala jóge ci borom bi nga xam ne moo màgg moo kawete yéegul mu ne wa rubba abdin qad ala inda al-uyun ka annahu qutbu raha haythu yabin wasituhun tashara fil buldaani wa huwa kal qirdi lada rahmaani mu ne waru bab léeg-léeg waru bab bare waana gis nga kële danga ko doon xeet ndax ni yaram wa mel na yéreem ya mel ak téréem mooy ak tilimam léeg-léeg nga gis ne kii daal wuu xoolal ci yam yi yéreem yi mel ni lu dand waaw nga xeeb ko ne côté moo feese noonu waaye mu ne beneen côté bi am na wa rubba abdin bariwaane jaam boo xam ne xad alaa kawe na bëtu nit ñi waaw gaa yi di ko duut baaraam di ko xool ci kaw naan moo fi ne kenn du moom waaw ka annahu boo ko gisee mu ngi mel ne xutbu raxaa gis nga loolu ñuy dëbbe noonu di wër loolu di wër mel ni mbir yi ça tourne autour de lui mooy le le mel ni mooy le pôle mooy xutbu bi waaw mel ni kuuru gënn gi nga xam ne moom mbir yi day wër autour de moom waaw mooy xutbu bi le pôle boo ko gisee yaakaar ne lépp mooy administrer affaires yi borom bi daa am yu bari yum teg ci loxoom waaw xay su yabin fu mu feeñ nag fu mu fenn mbooloo yi dàqu bu nee mu ngay dem Pikine mais da ngay foog ne fii fii ab tabaski moo xew bu la nee maa ngay dem Matam mais fu mu jëm rek noonu la day drainer les fu ñu dégg mu ngi ñëw photoom nga koy gis fu ne waaw amaana kaar boo jaar moom lañ ca def waaw ndax temps yi caayay bayra gi moom la moo ko sol wasiituhu waaw mu ne wasiituhu te aw wayam ak déggam intashara siiw na fil buldaani ci réew yi yépp naan sëriñ diwa fi ne waaw cay kooku amul moroom mooy boroom jamono di ko utal ay titre yu ne ndekete yoo waaji wa huwa waaji moom kal xir di gis nga ladar rahmaani fa borom bi fees dell ak yërmande wallaahi moo golooyem te nag Ah, ah képp koo xam ne fa yàlla yaa goroo yem yow goroo la tamit parce que goro moom de toute façon kenn toggu ko jëf non in moo tax suñu war wax ca saar ba in hum kal an'am bul wax ne mais Serigne bi ni wax diir na la non diirul dëgg la dëgg la daa nekk dëgg rek dëgg moom bu ñëwee c'est dëgg waaw jaa al wa zahaqa al batil inna al batila dëgg ñëw rek waaw dëgg nag bu ñëwee te ñun ñu koy dund loo xam ne ñemewuñ cee duut baaraam sëriñ bi duutoon na ci baaraam radiyallahu anhu bu yàgg waaw <laughs> waaw léegi nag jarul okk doq yeeg ak di tëb côté parti bi wala bañ koo leeral leeral nañ ko leeral voilà bu dëgg la rek jaa alxaq dëgg ñëw na wa zaqa randu na albaatilu neen inna al a dëgg-dëgg neen kaana nekkoon na te du deñ di nekk zaxu xaalu fii fàddu di fi jóge waaw suñu boroom a ko wax wax ju mel nii la wax gaa yi ba muy wax ne innhum kal an'am ñoom dañoo mel ni ay njaay àll dañoo mel ni jur gi troupeau yi ñoo mel xaraki bëy ki nag la ñuy niroo ak gëléem suñu boroom ne bàyyil wax jooju innhum kal an'am bal hum adallu sabila suñu boroom ne déet bal sax wax jooju ñoom ñoom ñii kay yéefér yéeg façon yi mel nii adallu ñoo gën a sànku sax bàyyi may sabila aw yoon ndax borom bi jox la xel wan la lu ne yónnee la bu yonent yónni la ay boroomi xam-xam alayhi salaatu wassalaam wa radiyallahu anhum yooyu yëpp leer yi rekk fi nga ne ko fi dégg sa bakkan ngir ut sa way ak nuñ lay déggeeg looy mën a euh, euh, rëbb ci nit ñi ci wàllu alal ak bay rek yooyu xam nga ne yow moos buñ la nee yow yaag goroo niroo wala yaag mbaama niroo xam nga ne mbaama la gën ndax mbaam bunduñu ko woon ngir togg ko jëf alors que yow doomu aadama bi wala qad naa bani adam la suñu borom wax moom moo teral doomu aadam alayhi salatu wassalam nga wàcc sa bopp ba mel ni xir ba mel ni golo ba mel ni anaam xam nga ne kon anaam ak xër di ñoo la gën muy golo ak li nga xam ne mooy jur gi waaw moo tax mu ne kon waajooju gaa yi di ko dut baaraam ak wax fu ne di taasu ci barkeem léeg-léeg waaw jàpp ne bu ñu bëggee dara il suffit ñu tudd turam seen affaire dox na ndéggatee yoo waa ji tal xir di la dal rahmaan yi maa mel ni golo fa borom ba nga xamante ne nii mooy ci fees dell ak yërmande léegi nag sëriñ bi na falano sarif li aadabin xadina tashar aydan wa minhu lihtimaamu bissuwar léegi min mu paree fii mu ñëw nag di ci beneen affaire ginnaaw bu mu ñu leeralee ci faux sëriñ yi faux type yi doy na li man aqal ku mën a takk tey xalaat ah ku la naxati nag yaa ko def léegi nag ginnaaw gi mu ne nañ dellu dem ci leneen loolu mooy lan bii di ñëw ñu gis ko insha allahu taala wallahu taala a'lam